A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaatu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Abul Mahaamidi ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanu albaaqi alqadiim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi lbaabi althani fi radaa'il fi faslun fi lbawaatin aw bimusaahabati al-asdiqaa'i aw al-muxaalatati wal-a'daa'i kon Serigne bi radiyallahu anhu fii mu ngi doon tontu sablaay du yaa woon a xam ma ne waaw yaa fi laajoon ne léegi man nan laay xame loolee bu dee ne am na ñoo xam ne man nga am feebaru biir yi mu nëbbu ci yow mu ne la bu njëkk bi waxoon naa la ko mooy ànd ak sëriñ si nga xamante ne nangut ñu tarbiya la waaw da boobaa yow da ngay nangu ñu jiite la te nag boo nee nag yow bàyyee nga sëriñ bu ko mataan ah, koo xam ne doro yonent bi alayhi salaam la de toute façon du la def loolu xaram waaw du la def loolu xaram kantaa caaxaankat yi naan ñoom da la ñoom ñu ngi ci lu baax mais di la def loolu xaraam julli jot tàkkusaan bii wees mu ne la bul julli boobu ba léegi te léegi timis jot da ngay bañ ndax yonent bi saa saa moo ne kenn du fi topp kenn lu dul ci njekk lu baax innama taa dëgg-dëgg toppaate fii maaruuf ci njekk lay doon ku la fi digal mu ne ku leen digal lu bon bu leen ko topp ku leen digal lu dul noonu bu leen ko topp waaw innama taa ku li ñuy toppee ni mooy lu baax waaw mooy kon da loolu la nag képp koo xam ne daa taxaw naan taalibe bi defal lu xaram loolu dañuy xam ne kii nii soit mu nekk koo xam ne da koy nattu di xool mais du ko àggale ca mbir ma wala mu bañ a nekk sax lu xaram man na bañ a nekk lu xaram waaye lu lënt la loolu mën naa ne mais lu xaram te leer mooy jullit yi yor a weesu nga naan ma bul jullit dama ne ma bala kanta di nga ñàkk leer ya ñuy wax da ngay alku waaw ma alku tey julli moo ma gënal ma alku ma ami ma ami gañaay ay pexe yoo xam ne duma ma julli du ma ko def baax na selon yéen loolu dafa simple waaw naa ñàkk lépp bu dee ne man julli mooy tax ma ñàkk ko garawul naa ñàkk lépp waaw na lépp na lépp dem na naax saay kanta naa am lépp waaye ma ñàkk sama diine ma ne ma bañ maa bañ bay ut ku ma lànkaale laa wax way loolu dafa simple léegi nag waxoon na la kon bu njëkk bi ni nga koy xame mooy di ndax boo demee ak sëriñ bu ko mat de toute façon docteuru xol yi lañu mooy yow boo ñëwee dina xam li ne ci yow problème yi nga am da koy xam ndax borom bi moo koy wuññil ah mu gis ni ndeke waa ji ku naw boppam la ku xeeb nit ñi lañ nga ñëw ne man de damaa ñëwoon ngir nga tarbiya ma nga xëy suba li muy njëkk a def sa yére yi nga fi indi mu utal la yoo xam ne ab benn bloc boo xam ne diis gi mu diis ak tilim gi mu tilim mu ne la sol ko waaye nag man nga cee jullee nga naan déet fajar jot mu teel laa yee nga julli ba pare nar a dem tëddiwaat la toogal tuuti jox la yum lay defloo ba pare ngay kii mën a la jëlal pot bi nga dem yalwaani laa ilaa ndax xam na ne kii dafa xeet nit ñi rëy ngir toj lool ci sa xol moo tax mu ne demal yalwaani bu ko defee yow ña nga doon ngandal mu bañ a nekk xam nga bu dee beneen beneen dëkk la bu bokk ak sa dëkk bi nga juddoo yaroo fa ndax loolu man nga ne noo fekk kenn xaw ma fa garaawul mais dëkk bi nga nekk yaroo fi am fi xale yu jigéen yi bu dee góor nga ñu xam la fi say say say pompeek say ngandalak say jaay jaay jaay neex yow bu dee si sa yooyu nga ñëw ñu ne la sawaay defi loo xamante ne ni ñépp lay gis <laughs> demal yalwaani Moodu <laughs> <laughs> mu leer ko ne xale yu jigéen yi saa ci buntu marché bi lañuy taxaw ak bu ñuy jàngi mu war a mbëkkantee ñoom te moo leen doon jaay ne moom moo moom moom moo le playboy <laughs> mu war a dem te du am choix kooku bu dee yàllaa ko tax a jóg day jël dem gars yi di ko ñaawal yii muolu de yàlla waat lé bay muolu ka ñe nekk loolu grawul mais bu dee daa kii daan waay yow sëriñ bi lan boobu lay ñaar kii dafa dof après dem yoonam wala yaasu bi la <laughs> demi sonné <coughs> mu ñëw gis na yow li la jay mooy <coughs> xam-xam bi nga jot am <coughs> téere yu bari yi nga nekkoon fiq bu bari bi nga am ak ni nga dégg waxu boroom xam-xam yi yooyu mooy di kii rek da xoolal imaam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu ba muy dóor a kii ak sëriñam bi mu jaayloo ko téere bi bible ay bibliothèque yu mu jaay loo ko lépp waaw te pourtant boroom xam-xam plein la woon ah, ah, ah, Cheikh Ahmad euh, ibn Mubarak ñu la doon wax taalibi Cheikh Abdul Aziz ad boobu radiyallahu anhu mais moo gi doon dégg fiqh Maroc moo doon faqih bi gën a mag foofu mais bi mu ñëwee mais Serigne bi mu ñëwoon Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu mais jàng na mais jàngam foog naa saar bi yi gën a gudd bi mu yemoon mooy ay sabbihisma waa yoo xam ne waxuma la sa bees ma mais xaafis la mokkal na alquran waxuma la lool téerey tafsir yi borom euh, tafsir xadiis fiq lépp ba nekk ci géej ngi ñëw dajeeg koo xam ne moom sa bees ma foog naa sa bees ma la woon <coughs> jàng na de mais foofu la yem yu mel noonu quoi saar yooyu nga war a ñëw yow teg sa li nga xam lépp mu nay wax li ngay def ta doo ñemee ŋaan ta doo ñeme naan ko déedéet duma def lii waaye lu tax may kii sama xam-xam bi ma xamoon da ngay ñëw par contre la nga jotoon a xam sax di leerlu ci moom naan borom diw moo tax lu bari ma naan fii de masala bi al imam al qadi Iyad lii la wax waaw bi mu waxee lii nag ñoom al imaam al euh, ibn al arabi al maliki lii la ko wax waa sëriñ bi naan ko di ko laaj moom Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh kan ci ñoom moom la waxam gën a lëng ba mu koy leeral te moom mooy borom xam gis nga loolu xoolal xoolal ko yóbbu bon bu doon daal rëy de man moo tax ñenn yu bari temps yooyu dañ ko doon kii ah di ko jëw waaw moom ah, ah, Cheikh Abdul ah, Ahmad ibn di ko jëw moom ni mu mel kii radiyallahu nekk fi di topp koo xamante ne xamul dara dañoo jàppoon ne ummi la kii xamul dara fii fan la jànge kii daa am benn bagage comme rek génnewul ci fac bi gaa yi jàpp ne ku génnewul ci fac bi amoo parcours bi ñu xam jaar ay département arabe ak yooyu waroo wax ci diine alors que loolu nekkal mécanicien fële bon yaa gina yaa raw professeur d'université bi nekk fii waa ji naan le mufti des diyaar as-sénégaliya waaye diyaarul misriya yaa ko man fuuf loolu laa dégg nii ma ne Arabie saoudite man nga nekk mécanicien biir Sénégal raw wallahi non loolu day dara waaye yéen dañoo foog ne yàlla daal mbir yi li muy joxe da koo konote mais nekk ci rek kër gëm nga nekk ak sa métier mi nga nekk moo tax ma ne la un ministre alim nekk boroom xam-xam nekk ministre waaye ma ne président dina ëpp xam-xam ci àddina bi Seydina Souleymane alayhi salaam Seydina Abd Omar ibn Abdul Aziz mi ñuy woowee cinquième xalifa noonu amee la ku koppoon xam-xam jamono radiyallahu ta'ala anhu te da doon dajale boroom xam-xam yi malgré tout di dellu ci ñoom moom wallahi borom xam non ñun ñun ñun dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo déquincer la foofu mooy xamuñu dañoo connoté ku kiiwul lii waroo xam lii loolu amul voilà defal métier mu la soob defal lu la neex xam-xam bii du clergé de l'islam amul clergé liñ naan ñii lañ ko réserver zone réservée ñoo war a xam ñoo war a ñaan lu ñoom rek a war ñaan ñoom ñoo loolu amul suñu borom dañ kan moo xam ban ban gémmiñ lay nangu innamaa yataqabbalu Allahu minal muttaqiin léegi manil muttaqiin manil manil muttaqiin yàlla nee na man ñi may nangul mooy ñi ragal yàlla yow man ngaa taxaw ni ñii rek ragal yàlla ñi ci des parce que kee moom ah neneen weneen sant la yor wala boog amul daraja yu kaw wala boog ay maamam xamewuñ koon nga ne kooku ragalu yàlla man nga ko xame noonu ah gisoo fi doomu ab yonent woo xam ne moom dafa alku Seydina Nuux doomam fu mu ne wanaadaa nuuxun ibna ah naan ko ñëwal doom ji naan ko di ko woo mu naan ko man dinaa dem laqatu ji ci montagne bee mu naan ko laa asima al yawma min amrillah illa man man rahim ah fa xaala baynahuma al mawju fa kaana minal eh, minal mughraqiin bañ nee di wax noonu ja ndox mi ñëw daal di dox seen diggante mu bokk ci ñi la te doomu yonent la alayhi salaatu wassalaam nga naan ma danga may wax doomu waliyu way soxnaay yonent yàlla Luut fan la nekk wa imra'atu Nuuhin wa imra'atu Luut kaanataa tahta abdayni min ibaadinaa saalihiin fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina Allaahi shay'an wa qiila udxulaa fan fan la leen boroom wax dugg leen soxnaa yonent yàlla Nuuh soxnaa yonent yàlla Luut alayhimaa salaatu wassalaam kaanataa dañoo nekkoon ci suufu ron suñu ñaari jaam yu baax waaye dañ leen a trahir fa xaanataahumaa lañu jokk ci ñoom nekk seeni soxna falan yox ni yaa ñoom ñaar seen jëkkër ya seen boroom kër yee ñaari yenent yu sell yoo yële alayhima salaatu salaam jariñuñ leen tus baleen ba leen borom bi di mbugal lan la leen wax da leen ne ud wa ni leen dugg leen an naara safara ma ak daaxilin ak ñuy dugg safara kon nag affaire bi nan nga mën a canaliser ni kee doomu diw la rek kon moom moo baax ñeneen yi baaxul loolu manu la demee noonu waaw borom bi ay mbiram noonu wa maa qadarullah xaqa qadri xamuñu borom bi tabaaraka wa taala kon mayam yi mënuñu koo takk voilà kenn man la takk mayoom manoo ko kon fenn naan fii kese la kon nag mu ngi noonu le waaw sëriñ bu baax te sëriñ nag noonee la lay dimbali day xam feebar yi nga nekk bu ñëwee yooyee attaqué mu xam ne sa téere yi la mu ne la jaay leen nga ñëw mu xam ne yow sa alal yi nga jot am la mu ne la yow léegi fexe yow doo yorate dara waaw am ñoo xam ne ñoom de toute façon naaw seen bopp yooyu yëpp mooy bu ci nekk feebar yooyu day xam ne kii lii mooy problème am bi nga xam ne foog ma faj ko ci moom bu kii faju nag di décoller kenn mënatu koo téye waaw kenn mënatu koo téye kii siis la def lu mu am foog ne égoïste lu baax lépp ngir moom kese la xasan mu fexe yooyu nañ la koy génnee ci moom nga ñëw yow sa koor yi ngay def yu bari nga dem ba comme ñu fi waxoon defatoo ko ngir yàlla waaye nit ñi dañ la koo miine ba moo tax dañ la koo miine tout le temps nga koy def ba mënatoo koo bàyyi ndax nit ñi waaye boo demoon fenn fu kenn xamul altine boobu doo mu xam lool ci yow nga ñëw mën a la bàyyil koor yi ku xamul naan ay boy ñu wër ak jumaan gi ñëw gi alxames ñu ne moo may yóbbu ci yàlla moo may jegeel sama borom ba pare di ma ko tere maa bañ way ñi ñi ñi dañuy di dénigré sëriñ bi alors ko moom xam na li tax waaw kon nag lii mooy ci lañ ñëwaat sax soxbatul masaayixi mooy première bi ngay xamee say wopp bopp <coughs> beneen bi lañu waroon a jël mais nii la alhamdulilah baax na wallahu taala alam